بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بقي أقول أذكار لي بوقتي du'a u qunutul witri dama ko bàyyi woon maa koy dabaatal muy ñaareelu ñaan gi allahumma inni a'udhu bi ridaka min saxatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika mink la uxsi sanaan alayka anta kama asnayta ala nafsik allahumma yow sunu boroom inni man day a'udhu maa ngi làqu ak a muslu bi ridaka ci sa gërëm ci laay musloo muy aw melaw nekk ci yow te mooy melaw gërëm goo xam da nga ko gërëm lépp loo xam da nga ko santaane ñu defee ko na ko santaane ci gërëm googu lay làqu min saxatika ci sam sànni sam sànni mooy sam mer wa bi mu aafaatika maa ngi làqu ci sa jàmmal gi ngay jàmmal jaam ñi euh, min uqubatika ci sa mbugal nga xam ni euh, lenn lu nekk sofaanam bu dee sa gërëm safaanam mooy sa mer bu dee sa mbugal safaanam mooy sa jàmm jooy jox jàmm ñi kon naa ngi muslu ak làqu ci sa jàmm min uqubatika ci sa mbugal wa audu maa ngi maa ngi muslu bi ka ci yow min ka ci yow maanaam yow daal mënoo am kenn ku mucc ci yow lu dul yaa ko musal ci sa bopp amul kenn koo xane man naa làqu ci yow lu dul ci yow lu nga bu dee ci doomu aadama mën ngaa muslu ci moom euh, jaare ko ci keneen waaw nga sàkku ci keneen mu musal la ci moom waaye yàlla moom amul kenn koo mën a sàkku mu mën la caa musal man laa musal ci aw ayam man laa musal ci mbugalam lu dul moom si jëm boppam moo la ci mën musal kon waa awdu bika mink euh, wax ju xóot la ju la laa wax sayiduma takk fanaana alayka aw tagg ci yow mënumaa tagg ma laa tagg tagg tagg ba ba jeexal sow tagg anta yow daal kama asnayta ni nga taggee rek ala nafsika ci sa bopp yow ni nga taggee sa bopp rek noonu nga mel moo tax yàlla bi mu nu gënee xam boppam mu taggal nu boppam ci alquran ba nga xam ne kuy taggati ku nekk mën ngaa bañ a sonnati mën ngaa rek ci tagg yi yàlla suñu borom tagg boppam wala yi nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tagg axrajahu asxaabu sunanil arbaa wa imam ahmad saxihu tirmidi boo fa demee noonu fekk ak saxih ibnu maaja kon loolu dañ ko doon dabaatal ci ñaan ñaani xunuutul yooyu wala xunuutul witri bi